fii lañ yemoon sëriñ bi dañu wax ba léegi li nekk ci àddina bi te boroom bi def ko fi bu dee yow ci yu xaraam yi nga nekk la la cay fekk bu dee ci subuhaat yu lënt yi la la cay fekk bu dee yi nga xam ne sax dañoo dagan waaye da nga koy ut ngir puukarewu la la cay fekk bu dee yi nga xam ne tamit lu dagan la nga koy ut ngir ëpp lëntee loolu it la la cay fekk waaye nag mu ñëw bu dee li nga xamante ne ngir bànneex kese tax nga ut ko mu ne loolu moom xisaabu la waaw jàpp ci li nga xam ne mooy lu dagan li ngir rek dafa neex ba nga ci ut bon plaisir de waaye tey moom bon j'ai j'ai envie de manger oh, une bonne xawma lan côtelette waaye kiiwu côtelette de veau wala yu mel noonu dañu wala yu mel noonu wala bon une bonne tarte xawma lan tartine de nàngam ak i nàngam mu ne yooyu yépp neewuñ la dafa xaraam de waaye xisaabu maa daaba <laughs> reen di ba jaaroon na yoon bu dee awul am xar ba voilà sinon bu dee yéeféer bee ko rendi moom ate bi kooku moom baaxul waaw ate bi moom de toute façon rendem baaxul bu dee jullit bi ci boppam bu ratee bu bu fi tayee tay tay lañ wax de tuddul turu yàlla ci lim rendi de toute façon baaxu la lekk medd la la jox bu dee naf da koo fàtte loolu garaawul voilà loolu da koo fàtte garaawul kantaamu tay ku tudd ci wala mu tudd ci turu keneen kooku moom dafa xaraama lekk voilà kon nag affaire baa ngi noonu lan nga may waxati ate bi moom amul habilitation chrétien bi moo am habilitation ak nasaraan ak nasaraan bi ak juif bi à condition ñoom ñu respecter ni leen ko seen diine waxee sinon buñ ne bismil euh, euh, kii masiix yi ci turu al masiix di Seydina Isa bi ñuy wax alayhi salaatu salaam au nom du père du fils ak yooyu yu ñu jaaxaan yooyu kooku moom bu rendee midd la kenn du ko lekk yàlla tere ñu koy lekk kon nag mbir mi mu ngi noonu le kon nag affaire bi mu ngi noonu le euh, léegi bu lii lii nii lépp leeree léegi nag ñu ñëw ci ñu ñëw ci li nga xamante ne nii moom la sëriñ bi liñ doon wax voilà liñ doon wax ba pare ndax suñu waxtu moo jotoon mënuñu woon a def euh, euh, li nga xam ne mooy neneen mooy la mooy ne ñu ngi woon ci li tax sëriñ bi wax lii ñu ngi la doon wax xadiis bi nga xamante ne moo jëmoon ci euh, saxaaba boobu ba la ñu la wax Abul Haytham ibn Tayyihan radiyallahu ta'ala anhu wa arda nga xamante ne soxnaam sa bi nga xamante ne noonee la yonente bi sallallahu alayhi wasallam génnoon mook ñaari saxaabaam yu màgg yi ndax xiif ba pare ñëwoon nañ dem fee bi ñu demee fekkuñ fa waa kër ga ci kàttal gisoon nañ lool léegi nag euh, euh, bi nga xam ne ñu ngi woon biñ ñëwee euh, léegi mu ne ko bo sa boroom kër lañu doon laaj mu ne mu ne ko moom dafa wuti ndox waaye man ngeen ak si ñu agsi mu am lu mu leen joxagul ñu jàppandi ñu jàppa <coughs> ñu jàppagul si jàppa jàppandi ci voilà <coughs> léegi nag après biñ toogee noonu rek <coughs> abul haytham agsi kay di ñëw bi muy ñëw comme que mur yi dafa gàttoon mu mu xool xaw a yërnu noonu gis na ne gis ni yi kii de yonent bi alayhi salaatu wa ak Seydina Abu Bakar ak Seydina Abu Umar radiyallahu anhu ne wallahi yàlla ne tey moom waaye yow àdd Medina ba mu daj waxuma la Medina àddina bi ba mu daj aw kenn amul gan imaam loolu moom mën naa ko wax <laughs> waaw mën na ko waaye man kay maa ngi lay waxaale sax ma yow kan moo mën am loolu ma <laughs> yow kenn amu ko jamono joojël yaa jël raw gàddu gi <laughs> mu ñëw nag kontaan agsi teg kii bi wax yonent ba lay saar sa am nuyu leen kontaan après nag mu daldi euh, defaral ko benn gàtt bu baax waaye <laughs> waaw mu defaral ko lekk bu baax waaye léegi nag bi nga xam ne ci lañu lekk noo nee ba pare eh, yonent bi alei salaatu salaam bi ñuy lekk mu ne ko yow Omar hein <laughs> mu ne ko Omar bi ñu lekkee lekk gi ñu lekk ba pare ndaw si togg togg gi bañ lekk ba affaire yi kii hein léegi nag mu ne ko lii yëg leen ne lii nii nii dina si leen ko laaj waaw xéewal gii ngeen fi lekk dina si leen ko laaj hein Seydina Omar ne même li ñuy lekk nii dinañ ñu mu ne waaw xanaa jàngu leen summa la tusalunna yawma idin anin na'im Allah summa te yonent ma lay saar saam moo doy waa <laughs> mooy nit xamu ko eh, eh, eh, bi mu ñëwee même malgré waaye bi même Seydina Abul bi mu ñëwee bay dem di eh, rendi benn gàtt da wax mu bu kii bu yemamaay rek voilà bu mu jël kii gën a kii te wallaahi moo mérite raw loolee waaw mu mu mu rendi leen mu ne leen summa ginnaaw gi la tus alun na dees nañ leen di laaj ëllëg yawma idin bu koroo naa anil na'imi ci xéewal gii doon ngeen ko lekk te pourtant lu dagan la dañ leen invité rendil leen te waa ki leen rendil mooy borom bi tibi nafsi waaw ci loo xam ne da kontaan def ko ngir teralee ko ganam yi nga xam ne kenn amul lu toll noonu ne ah léegi nag yonent ma lay saa saam wax kon lii mooy li yone mooy sëriñ bi wax ni mooy lu dagan la gàtt buñ la giiwal mais borom bi dina la laajal dina la laaj fan nga ko reesale waaw est-ce que sant nga ci yàlla mooy yow borom bi defal la xéewal nga duy ci sa kollu gi nga xam ne da nga xiifoon amoon i jafe-jafe yooyu yépp sa borom tabaaraka wa taala jàppandal la ko après amoo dara looy faye sa borom azza wa jalla loolu mooy ko ci loolu dees na la laaj ndax dinañ la laaj fan nga ko reesale woon waaw loolu la moo tax mu ne wa axduhu li shahwatin xisaabu gadan wa habsun fiihi la tartaabu te dees na la téye ba nga régler la ci loolee la tartaabu bu leen déngi déngi ci lii ma wax léegi nag muy continuer mu ne wa axaduhu ihtiyaatan aw ta'tufa ala al-wara aw anhum ta'affufa liyaslamu minhu wa yaslama lahu diinun lahu xayrun thawaabun xudh lahu mu ne wa axduhu ba léegi mu ngi wax ci lu dagan li kantaa jàpp ci yu dagan yi ihtiyaatan ngir def lu gën a wóor waaw def lu gën a wóor aw ta'attufa wala nga koy def ngir mën a lewalan le le lewatante ak nit ñi <laughs> waaw mooy ñeewante walla ñeewante ak nit ñi alal waraa ci nit ñi aw anhumu wala boog nga bàyyee leen ko wëllif leen ta'affufa mooy yow nga doylu ci li nga xam ne rek mooy li man da ñàkk ngir lan mooy da koy ut jàpp ko ngir ihtiyaatan def lu gën a wóor aw ta'attufa wala ngay ñeewanteeg ñoom ngir man leen cee jàppale waaw te ñoom lu ñu yor na la doy lu ñu yor bu ko xool waaw lu ñu yor yow bu ko xool waaye loo am ci lu dagan fexe ko bokk kook ñoom ngir lan li yaslamu minhu ngir ñoom jaam yi ñoom waraa mbooy mbindéef yi jullit ñi jaamu yàllay yi mucc ci moom waaw waaw mooy lan moom moom bu bu dee def na lool alkasbul xalaal am lu dagan jàpp ci te yàlla tax lu mu am lu mu néew néew mu doy ko mooy nit ñi mucc nañ ci moom du dem di leen laaj du nekk fardeau seen kaw nekk ab yenn seen kaw ak yooyu déedéet ñoom ñu mucc ci moom waaye moom wa yaslama lahu diin diineem daal di ñoŋ ba nga xam ne mu ngi jàpp ci loo xam ne lu dagan la doyloo li nga xam ne moom la ko borom bi wër sa gële waaw ci lu dagan waaw bu ko defee diineem ñoŋ ndax bari na nit ñi mooy luñ la defal dañ koy wax ba pare jàpp ne comme que mas nañ laa defal lii yow da war a nekk seenub jaam wala sax bu ñu ñëwee di def lu xaraam yow en tant que xam nga ne lii xaraam yaay jàngale comme que keroog moo la fayal sa facture courant bi ah mel ni léegi yow waroo koo wax parce que kat keroog moo ma defaloon déedéet ku mat nag du def noonu nga defal ko nga ñàkk koo defala ci yam bés bu la wax dëgg jotee kenn manu ci dara da ngay foog ne sax waa ji daf laa waaye yow dag na yoonam newu ci waaye yoral ko këram bés boo fi defee en public loo xam ne waroo ko def en public da lay corriger en bu dee dafa war dafa laaj ñu corriger la en public danay lay corriger en public ne la yow xam nga ne lii nga def jaaduwul ci biir ñim nag amul waa yow waaye nit ñu bari meluñ noonu waaw mooy ñi lay defal léeg-léeg day tax diine ñenn ñi dul gàtt parce que day tax yenn yu ñuy def yu du noonu moom mu xam ne du noonu du leen mooy al amru bil ma'ruf dig njëkk tere lu bon même bu dee borom bi foofu la ko teg may ko xam-xam bi dootu ko tere parce que diwa ko yoraloon lii loolu nag moo baaxul léegi nag ngir yow sa diine ñoŋ mucc ci loolu mooy nga fexe rek jàpp ci lu dagan yi loo xamante ne nii yow ta'affufa ñu nekk loo xamante ne nii daf lay ngir nga ah, nga nekk koo xam ne da ngay doylu daldi euh, garder wattu sa mbañum ruus voilà nekk koo xam ne yow lu nekk ci loxoy keneen daldi woo koy faale waaw mu ne nag loolu la de xayrun yiiw la mooy façon bii moom ci jàpp ciy dagan yi yiiw la loo am lu mu néew néew boo amee ñoo ci mën a dimbali nga dimbali leen ci tat ñoom ñu mucc ci yow yow sa diine mucc ci ñoom waaw jàpp ko ngir aar sa bopp te affufa ci laajte sonal nit ñi ak yooyu yëpp tax sa mbañum rus daal di ron ak nit ñi tamit dootuñ la fonk waaw mu ne lool nag xayrun te sawaabun te tamit daa nekk loo xam ne yiiwu sax nga ciy amee kon nag xudlahu jàppal ma lii façon bu mel nii moom dee ci ne waaw kay